waaw wala ñetti yoon ñetti ñetti weer ñetti yoon ci weer wi waaw comme mu ne man weer zul qaada dama ci woor ñett mu euh, euh, zul xijja ma woor ci ñett muharram ma woor ci ñett loolu la yeneen saa sa waxoon ne ko boo wooree loolu ibnu am amr abdallah ibnu amr ibnu al-aas radiyallahu boo ko defee at mi yëpp yow yàqu woor at mi yëpp waaw ndax ngëneeli euh, lu baax dañ koy tulami bi ashri amsaliha yi fukk ci mbiri léegi nag euh, beneen loo xam ne lañ ciy jànge fii mooy kon yeneen saa salaam lii mu wax euh, waaj yi day wane ne ja léeg-léeg nit dina jàpp leen def ko jaamu yàlla ndekete torture boppam la tudd <laughs> ah li yeneen saa salaam nee na ko déggoo léegi ci riwaa imam at-Tabarani bi man amaraka an tu'azziba nafsak yonen saa sax ne kan moo la digal waaye jëw naan ko man gis nga ba at mële at a ngi ba nga mujjee gis boo gisee ma soppeeku nii parce que waaye jaa ñëw sëw woon naan ko ma naan ko man ba ma jógee ci yow ba léegi lekkuma lu dul guddi rek mooy damay woor yépp dama koo tracé yoneen saa sax ne kan moo la digal bay góol sa bopp loolu mooy kon li bëggal la sa bopp kon bariwaana ku jàpp ne moom li muy def jaamu yàlla la dëkkate yu ah dara da ngay sa bopp ci beneen riwaay biñ nekk bu imaam Abu Dawud li ma azabta nafsak ñelu wax nga mbugal sa bopp nii kon yeneen saa saam jàppe lan la tudde woor ci mu doon def loolu lépp ak li yëpp tracé ko mbugal boppam kon moo tax bariwaana nit ku naan day jaamu yàlla ci ay mbir di sonal boppam dëkkate sonal boppam la tudd waaw waaw maa anzala allahu bi wàccewul ci li muy def min sultaan benn preuve waxu ko ci jox ci benn lu lu lu koy permettre bu koy def amul waaw loolu nag li koy may mooy kon xam-xam moo lay may nag nga mën a sori loolee parce que nit du demee ay ay xalaatu boppam moo taxoon raxtu boo bëri comme ne saxiix yi daal di siiw te yàgg nañ ko fi wax ñëwoon naan ñëwoon ci sax kër yore saa salaam fekk fa soxnaam yi ñu laaj ko yore saa salaam nan lay jaamoo yàlla biñ leen soxnaam yi tontoo euh, mbooloo moo mële ñett ñoo ñële mbir mi daal mbir mi dañoo xeeb daal yore saa di def ne moom moom moom mën naa def loolu moom borom bi jéggal na ko lu jiitoog li mujj <laughs> après. ñu jël nag ñu ne dañuy jël ay décision nag ki waaru jaamu yàlla kenn ki ne man moom dootuma woorati ba damay woor li des sama dund yëpp keneen ki ne man moom de toute façon dootuma nelaw waaw damay fanaan léegi ku guddi jot a guddi gi yëpp damay damay naafile keneen ki ne man moom benn damay fase ñi ma jot a am ci soxna dootuma takkati kenn waaw dëkke noonu nag ngir jaamu yàlla yoneen saa saa bi mu ko yëgee daal yëg ci minbar bi daal di def xutba waaw ne moo tax ay nit di wax lii ak lii ak lii maa leen gën a ragal yàlla maa leen ko gën a xam maa leen gën a xam yàlla gën leen koo ragal tey ngeen fi wax yëpp dama koy def yi ngeen ne da koy bàyyi damay woor damay dog damay nelaw di yeewu di julli waaye damay denc ci soxna yi sama sama lii lépp la tudd sunnaam képp nag koo xam ne sama sunna sama doxalin sama këram muy lii sama mode de vie neexu la bokkoo ci man <laughs> waaw ah, xam ne moom lañ njëkk a denc almeeru Baqiya moom la yeneen saa saa njëkk a denc foofu bi mu nee daa bëgg dogu lépp ngir di jaamu yàlla kese yeneen saa sam daf koo tere li sayna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu naha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an at-tabattul waaw dagg ci bopp dagg lépp ne day jaamu yàlla kese waaw dootul amati benn vie sociale dootul dugganteeg nit dootul dafa teg da yeneen saa sallam daal di koy tere waaw kon loolu ñu xam ne kon ak la rahbaniyata fil islam amul façon prêtrisme yooyu gaa yi di dóor nga xam ne wa rahbaniyatanam tada'uha borom bi nee na yi noonu lañ doon def def parce que loolu li koy indil nit mooy ñàkk xam-xam moo tax mu jàpp ne moom ci xalaatam lay war a jaamoo yàlla alors que loolu juumte na waaw ba mu taggee ña ak Seydina mais finalement ñu ñëw ci seen ginnaaw luñ def hein yemuñu ci lool waaye war rahbaniya tanab tadawuha ñu daal di créer liñ naan rahbaniya mooy ne dañuy dogg ci lépp lépp lu bari lu leen yàlla daganaloon ñu daal di koy xaraamal seen bopp daal di koy bàyyi ne loolu dañ koy def nag ngir jaamoo ko seen boroom <laughs> waaw allahu akbar ha waaye boroom bi ne maa katabnaaha alayhima loolu ñun digaluñ leen ko farataaluñ leen ko dañ leen ko recommandé wul sax binduñu ko seen kaw du ñun illa ibtiraa ñoom nag nee dañ koo doon def ngir sàkku ridwaanullah ngërëmu yàlla waaye yooyu yàllaa gi xam ñim bind waay bu doon ne noonu lañ koy jaamoo moom moo leen koy digal mu ne moo taxit lu ci am famaa rawha lañu imposé woon seen bopp sàmmonte wu ñoom moom dëgg dëgg nañ ko waroon a sàmmonteel la ca lañ doon wax mukk waaw boo fi déggee ñu naan ay prêtre yu dem ba ci biir ñu leen di tuumaal naa nga ma ñoo ko def seen bopp lu leen teree denc soxna yu mel noonu ñenn ñoom lañuy dem sax ne waaye man je ne prêtre parce que y a des des années ngi nii maa ngi am ay relation ak femme diw banaa comme li prêtre boo xoon fan yee fii ci France mais yaa loolu mooy yàlla nii la leen bindee nga ne léegi man li ma yàlla bindee lay baax teg nee di tudde ko jaamu yàlla non non loolu amul ci diine waaw pourtant kii li muy def jaamu yàlla la de woor mais bi mu ci ëppalee defe ko noo xam ne ah dëppoowul ak njàngaleem yonent bi alayhi salaam mu mujj nekk mbugal ci kaw moo tax mu ne ko lima azabta nafsak yoneen saa sam ne ko lu tax ngay mbugal sa bopp man amaraka an tu'azziba nafsak kan moo la digal ngay mbugal sa bopp tu la ko digal ba nga sew nii ruuj alors que rafetoon am na benn waaye dana mais yow ne ko yow yow rafetoo kii woowoon kii mu ne ko waaw mu ne ko meelu la mi mu ne ko boobu ba léegi bëccëg yi mu lekk ma guddi rek mu ne ko mais yow ko ko ko kan moo la wax ngay mbugal sa bopp yow kon mooy mbir yi il faut muy tegu ci xam-xam quoi manula tegu ci fugg ak nii lañ ko yaakaare rek ak nii lañ ko soog te nii lañ koy lii lañ waa foog léegi kon nañaa doxal la ngaa xam ne moom la ñaa foog déedéet loolu ak njuumte la lay dugal waaw <laughs> ah. te loolu da ko wax ñetti yoon moo tax ci eh, musannaf bu Abdurrazzaq dane ma ta'imtu mundu faraqtuka illa layla waaw parce que foofu la ko doon waxe li ma doon wax sànq bi mu ñëwee ne ko man ana alladhi ataytuka amal awwali de mais leen saa salaam man maa la dikkaloon ak moom mu njëkk moom ne bële qaala nee na yoon saa salaam ne ma me ne ka annaka kunta ajsama mimma ajidu aw ahsana jisman mimma ara yeneen saa saa mu ne ma mais yaw dafa mel ni ginoon ngaa am yaram tuuti mooy nekk ko normal quoi que ni ma la gisee nii wala yow ginoon ngaa rafet gën nekk ci euh, am euh, kii sa yaram yi ginoon euh, rafet que nii ma la gisee. xanaa nee dina wax ne waaw parce que maa pare te mën na faaratu illaa layla waaw yeneen saa noonu la man nii la tam nii nga ko yaa nii nga ko foogee noonu la ah. gis na ma bu tàqale ko yow ba léegi lekkuma lu dul guddi nee na yoneen saa salaam ne ma man amaraka tu'azzibu nafsak man amaraka tu'azzibu nafsak man amaraka tu'azzibu nafsak ñetti yoon salaasa maraat <laughs> ku la digal nga mbugal sa bopp ku la digal nga mbugal sa bopp ku la digal nga mbugal sa bopp <laughs> kon mbugal kattu seen bopp yi ah tudde ko jaamu yàlla saay fenn nga gisul jaamu yàlla joo xam ne borom bi mooy borom bi da ne qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq te suuratul euh, a'raf mu ne yeneen saa saa waxal man ana kan harrama moo xaraamal ah borom bi ne waxal yow yeneen saa saa ana kan moo xaraamal zinatallah taaru yàlla bi nga xam ne allati axraja li ibaadihi moom la génneel ngir jaamam yi dafa ko fi yu rafet yi ne ci àdduna bi pour kan la pour jaww ji ngir bëyee xar yi ak nag yi ngir jaamu yàlla yi la wa tayyibaat ak yu tee yi mina rizqi ci wërsëg gi nga xam ne moom la def ci kaw qul wax alhamdulillah hiya moom yii lilladina amanu dëgg-dëgg ñi mu ñeel mooy ñi nga xam ne ñoo gën yàlla fil xayaati dunya ci àddina gu jege gii xaalisatan mooy moo tax yéeféer yi dañuy gunge woon ngëm yàlla yi kese ci yu neex yi moo tax bu ñu jàppee ne waaw ku gëm yàlla moom ci yu naqar yi kese la war a nekk yow déggoo alxuraan way waru la naan sax boisson bu saf suukar daa war di naqari bu koy naan di gañ tan moo la wax loolu mo yow déggoo alxuraan xamoo dara ci sunna lool mooy nag borom bi nee na ma ne yooyu xaal <laughs> daa nekk qul hiya lilladina amanu dafa nekk ngir ñu gëm yàlla fil xayaati dunya ci àddina gu jege gi waaye yéeféer yi kon ci ginnaaw bi leen ci gunge loolu lay tekki kon du wur ñoom ñoom ci lañu mais mais dañuy gunge waate kese waaye xaalisatan yawmal qiyaama gis nga wërsëg yu neex yii bu dee yawmal qiyaam dafay sell ngir way ngëm yàlla yi kese parce que ku gëmul yàlla ba faatu moom yow annaar kese ngay am yaslawnaha fa la ñuy dugg fa la nekk di lakk amuñu leneen beneen bànneex bu ñuy am amatu jeex na moo tax loolu àllaaxira woom day nekk loo exclusivement réservé pour ngëm yàlla yi fii nag moom borom bi ci baaxam dina ci jox sax ci yéeféer yi loo xam ne joxu ko jullit ñi waaw borom bi ne kadhalika nufassilu al-ayat naka nii la ñuy taqalee di leeral sama laay qawmin waaye ñun ñoo xam ne ya'lamuna dañoo xam ñi xamul nag. ñoo jàpp na walaa yow daal mooy mooy ngëm yàlla wala topp sunna mooy dangay ngay deedeelu wala yow doo lekk sax lu neex wala lu lu neex wu day ànd ak bakkan ak naa maa ne loolu waxi caaxaan la kan moo la wax loolu lekkal ci lu baax lii gën a sant yàlla moo gën nga bàyyi ko fi te sa xel mi yépp ba nga ko fi bàyyee sa xel a ngi ci waaw eh, bàyyi ndékki ngir sant yàlla sant kan moo ban sant yàlla manaa ndékki de jaamu yàlla laa ko def ma ne dangay wax lu la neex dangay sonal sa bopp képp boo fi nekkee anorexie sa affaire la <laughs> waaw lekkal ñetti pomat <laughs> wala boog ñetti salaat ak benn tamaate nga yaakaar ne naan damay jaamu yàlla non yow sa jaamu koor nga da bëgg am koor boo xam ne eh, gaa yi nee nañ da ngay am kii bu eh, fiin taay fiin ngay ut nga naan nga tudd ko ja jaamu yàlla doo bàyyi wax lu amul <laughs> di ko jéema mbubbalem njaamu yàlla loolu lépp ay caaxaan la waaw <laughs> yow maître yogaaga xanaa way moo tax yooyu dafa jara dafa jara bàyyi xel ko waaw waaw kulu min samarihi ila asmar lekk leen ci meññeefu seen mbay bi bu bu ñoree sa way <laughs> te ngeen joxe wa aatu te ngeen joxe haqqahu zakatam yawma hasadi ba ngeen ko kiiwe waaw famshu bi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur dox leen ci yoonu suuf si uti lu ngeen di dunde ngeen lekk ci wërsëgu yàlla bi mu fi def te ngeen xam ne lu ngeen fi def nag na ngeen ko def ngir yàlla te nay dagan ndax ngeen xam ne ci moom lañ leen di fang ca lañ leen di dajale jëme Allah léegi nag mu des fii benn masala boo xam ne gis nañ ne waa ji yoneen saa salaam nee na ko yow danga doon buggal sa bopp gis nañ yeneen ci balay saa salaam ne yow da doon buggal sa bopp voilà léegi mu des benn masala bu siiw moo tax mu foogoon ne euh, parce que xadiisu euh, bi bañ ko gisee daa yàgg euh, naroon mais mais fooguma ne gisoon nañ ko waaw ma ne gisoon nañu ko lool moo tax Euh, mu nekk loo xamante ne ni euh, lu am solo la quoi ñu ñu taxaw ci muy masala boo xam ne daal euh, lëkkaloo bu baax ak lii nga xamante ne moom la ñu nekk nii moom la ñaa nekk nii di kaa wax waaw ndax cent cinquante hadith cent cinquante lañ ko gise woon voilà hadith numéro cent cinquante fa lañ gise woon hadithu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ah loolu muy hadith cent cinquante fa lañ ko gisoon mais dugguñu woon ci kii bi mooy euh, bi nga xamante ne euh, baabun mooy chapitre quatorze fil iqtisaadi fil ibaada foofu lañ ko gisoon Euh, gisoon nañ ko euh, bu baax walillahi alhamdu wal minna waaye côté bi nga xam ne yeneen saa saa dane woon euh, woorul te ci hadis boobu la ci yenn riwaayaat yi ki nga xam ne moo woor at mi yëpp kooku moom de toute façon woorul waaw kooku woorul ku fi woor at mi yëpp dara nga woorul waaw wooroo léegi nag loolu nag dañuy indil nag masalaam waaw léegi waa siyaamu dëhri loolu est-ce naa nekk mooy siyaamu dëri est-ce naa nekk waaw te hadis boobu ñëwaatoon na mille cent soixante-dix-sept gisaatoon nañ ko waaye ci gàttal léegi mooy est li ñu naan siyaamu dëri waaw loolu mën naa nekk wala mën naa mënu la nekk mooy woor at mi ku ñëw ne day naafila loolu lañ ci yóbbu mooy Ramadan da koy def ba pare léegi nag nga tracé di woor di woor di woor di woor di woor di woor di woor di woor di woor di woor di est-ce que loolu man naa nekk léegi premièrement sax lan mooy siyaamu dahri parce que boo si siyaamu dahri mooy li waa ji def moom dana yeneen saa san gis nga daaw bi ma bi ma jógee foofu ba léegi. bi ma jógee bi ma mujjee gis ba léegi lekkuma benn yoon ci bëccëg dama guddi rek laay doon lekk mooy dama doon woor yeneen saa saa am na kaw du ko doon buggal sa bopp waa ah. tan moo la digal ngay buggal sa bopp léegi léegi léegi boroom xam-xam yi dañu wuti ci siyaamu dahri woor at mi yëpp te dinañ gis ku nekk niñ ko déggee waa jumhurul ulama comme ni al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala wax ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj waaw rahmatullahi alayhi foofu ah, mu ne al imam al hafiz an-Nawawi bi muy traité hadis boobu foofu la indi wax ji mu ne boroom xam-xam yi de nee nañu mu ne waxta wax euh, mu ne euh, euh, fekk bon ci buntu boobu parce que xadisu ibnu abdallah ibnu amr bi la doon wax mu ne boroom xam-xam yi fii xadis bi dañ ci an nahyu an siyaami dahri mu ne waxtalafa al ulamaa fii mu ne nag boroom xam-xam yi wute nañ ci de fa dahaba ahlu zahiri ila man'i siyaami dahri nadaran li dawaahiri haadhihi al xadis mu ne waa ahlu zahir muy zahiriya yi taalibey imaamu Daawud ibn Ali az-Zahiri rahimahullah ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhim dañoo weddi dañoo tere ne lii moom manu nekk waaw loolu la ñuy tere la parce que hadith yii nii waaw ndax hadith yii nii li nga xamante ne noonu mooy ba saama man saama dahr laa saama wala aftar ak yu mel noonu woorul ki nga xam ne daa woor li nga xamante ne mooy euh, euh, mooy at mi yëpp kooku woorul ta dogut def fi dara <laughs> waaw léegi nag sauf que du ñoom kese ah imaamu Nawawi loolu la wax ku mel ni al imaamu Ishaq ibn Rahawi ñoom moom it seen wax la wax dañ koo si tere ko dañ koo tere ci luñ joyal waaw léegi nag ñoom ñii dañ ne moo xam parce que waa jumhur ñi mi ñi imaamu di wax après ñoom dañ ne non euh, en fait euh, siyaamu dëhëy bu dee nit ki daa woor at mi yëpp mais nag woorul juuru tabaski woorul juuru korite woorul ayyaamu tashriq ma maana ma hiya ayyaamu tashriq ayyaamu tashriq mooy le onze le douze ak le treize après weeru tabaski mooy le dix weeru tabaski bi mooy buñ tabaskee ca suba ga mooy ayyaamu mina rek moom lañ naan ayyaamu mina ñetti fan yooyee képp koo xamante ne parce que ne saa saam dane bésu lekk la ak naan ak sant yàlla ci yenn riwaayaat yi waaw kon bés yooyu képp koo xam ne yooyu moom lekk wooroo ko yow kooku garaawul kooku dara newu ci ñuy nag dañ ne na ma ne non même bu dee ne yooyu wooroo ko yow loolu dañ koo dere waaw te loolu wax ji ab riwaaya la buñ jëlee ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jamii moo daal imaam Ibn Hazm mu ne laa yaxillu sawmu dëhri aslan waaw daganul mukk ci cosaan di woor li nga xam ne mooy jamono ji yëpp waaw te ku mel ne al imaam ci Maliki yi Ibn al Arabi al Maliki rahimahullahu ta'ala moom ci loolu la jeng jëm wax jooju këne lii moom dañ koo tere ci luñ doyal dañ koo tere ci luñu doyal waaw waaw parce que euh, euh, ñoom dinañ ñëw ci seeni tegtal léegi mu des waa jumhur waa jumhur laa bëggoon a tàmbale mais imaamu Nawawi moo njëkk a tudd ñii waa ahlu zahiri rahmatullahi rahmatullahi ala al jami' rahmatullahi ala al jami' léegi imaamu Nawawi tekki mu ne qaala al-qaadi wa ghayruhu mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad ibn Muusaa al-Maghribi al-Maaliki rahimahullah dëkkoon fii ci Rabat nee na ak keneen ku dul moom wa dhahaba jamaahiiru al-ulamaa ilaa jawaazihi in lam yasum al-ayyaam ma'a al-manhiyyi anhaa wa hiya al-'iidaan wat-tashriiq wa madhabu ash-Shaafi'i wa ashaabuhu anna sarba siyaami idaa aftara al-iidayni wat-tashriiq laa karaahata fiihi bal huwa mustahab bi sharti allaa yalhaqahu bihi darar allaa yulhiqahu bihi darar allaa yalhaqahu bihi dararun wa laa yafu wa laa yufawwitu haqqahu waaw fa in tadarrara aw fawwata haqqahu fa makruuh léegi mu ne al imaam al qaadi Iyaad ak ñeneen kanta jamaahirul ulama li des ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne lii mën naa nekk waaye ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi a traité hadith bi à vrai dire daa gën a jéng ci waxu ñoom zahiriyya yi ak imaam Ahmad benn riwaaya du jëlee ci moom ak ñi ñu la tuddal ñoom imaam na imaam Ibn Abdul Barr xaw naa jéng ci wax jooju tamit boo seetoo li muy wax ñu ñu doon waxe ñoom ñii ñëpp léegi rahmatullah alayhim bon ci ñu mujj ñoom imaam ash-Shawkani bien sûr imaam al al voilà <laughs> moom moom ci wax bu njëkk bi la ànd te ne ma ne loolu waay yow loolu dañ koo tere kay que moo xam woorul bésu ayib bi tabaski wala korité ak korité ak ak ay yaamu tashriq c'est la même chose yooyu boo ko woorul woor yeneen yi yow yow loolu nga def dañ koo tere voilà kon mu ne jamaahirul ulama ñoom nag dañu ne loolu lu mën a nekk la bu dee ne waa ji woorul bés yi nga xam ne dañ koo tere te bés yooyu ñu tere woor mooy bésu koor bésub korité ak bésu tabaski ak bés yi nga xam ne ñoo topp ñetti fan ginnaaw bésub tabaski bi mu ne imaam al-Hafiz nag mu ne mazhabu Shafi'i imaamu Shafi'i ak mbokkam yi loolu imaam al kii moo koy wax al-Qadi que ne mooy woor wëyal koor continuer ko nit ki bu dee day woor di continuer bu dee ne daa dog ñaari bésu bésu feet yi ak ayyaamu tashriq kooku amul dara luñ ciy sib loolu mazhabu Shafi'i bal li am saxu moom loolu lu ñu sopp la waaye ci condition à condition ko waa ji koy def mu bañ ko ci lor daal di ko ci bañ a fekk comme waa ji xanaa <laughs> la ñuy wax la ñuy suuraale ñëw ba yooy nii ba kii walla boog mu nekk yenn àq yoo xamante ne yu mu war a doxal yoo xam ne kooram googu muy continuer tax na manu ko moo xam àq boo xam ne moom soxnaam la wala ay wa ay njabootam wala ñeneen yoo xamante da koo war a def yu ko yàlla gàll defu ko parce que lan mu koy wala mu koy defee loo xam ne matul parce que kooram yi muy continuer naan day naafi la bu dee loolu moom à condition yi yëpp bañ ci am waaye bu dee da ciy lor wala yooyu am ci loolu dañ koy sib bu boobaa dañ koy tere léegi nag ñu ñëw ginnaaw lii euh, léegi waa léegi ana seeni tegtal ku nekk lan mooy seeni tegtal léegi ñu ne la zahiri yi ak riwaay bi ñu jëlee imaam Ahmad ak ñi ànd ak ñoom al imaam Ibn al Arabi al imaam uh, Ibn al Qayyim ñoom imaam ash-Shawkani ci ñu mujj ñi ak ñeneen ak ñeneen léegi ñooñ fan lañ teg ñoom seen wax ji ñu ne mais mooy waxu yonent bi alayhi salaam waaw mane ne laa saama man saama al abad yonent bi alay saa saam laa saama woorut man saamal abat ku woor ba faw wooroo yow yàqu ñàkk woor yema ah. <laughs> faw ak xadiis Seydina Abdallah ibn Amr ne eh, ku woor kii ah wooroo yow waaw moo al imaam Ibn Arabi mu ne bu dee ne li mu wax Seydina Abdallah ne woorul képp koo xamante nii ah te ci hadis boobu la ko doon wax te mun ci Sahihayni comme niñ ko gise woon ki nga xam ne daa woor ba faw mu ne loolu bu dee ne maanaawam ak ñaan la ak ñaan yàlla ya waay waay woo naa toskaree ka nga xam ne ñaanuk yonent balay saa saam dal na ci kawam waaye bu dee ne xabaar la tamit bu mooy kooku woorul xabaar bu muy joxe la waaye waay woo naa toskare ki nga xam ne yonent bi saa salaam daal dinay eh, yëgle que ne malgré effort yi mu def yépp di jàkkale kat ñàkk naan ak ñàkk sëy ci journée na nee na kooku wóorul waaw te nag imaam Ibn al-Arabi yi mu ne rahimahullah al-Maliki mais bu dee ne yow loo xamante ne ci wàllu sariya ak koor goo xam ne nanguñu ko boroom sariya bi mu yore saa salaam nee na kooku wóorul mais kooku kon kan moo ko ciy bindal tiyaaba bu ci am benn tiyaaba waaw ndax lan parce que dafa war waxu yonent bay saam ni mu ko waxee noonu la demee te nee na kooku wóorul tam kooku moo yonent saa saam moo dàq ci kooku ne dafa wóor dàq na bépp ngëneel bu mu nekk ci loolu waaw kon nag léegi nan la ñuy mën a sëkkoo am ngëneel ci foo xam ne yonent saa saam ci boppam moo ko dàq waaw waaw <laughs> li mu wax leeru laa saama man saama abad waaw la saama man saama al abad woorul ku woor ba faw Allahu akbar kon loolu euh, lu kii la te dafa tere woon Seydina Abdallah ibn Amr ne ko bam naan ko wooral bés dog bés te loolu mooy xaaju at mi woor waaw mooy bu ñu xaajee at mi ñaar benn xaaj bi nga woor beneen bi wooroo alors que ki woor lépp lépp la tera lépp la dóor mu daanu la woor léegi yeneen saa salaam bi mu nekkoon de mën naa lu ëpp loolu mooy li ñu doon wax sànq ah do yeneen saa salaam mën naa lu ëpp loolu mu koy kii ba ne kon del woor bés di dog bés mu ne ko mën naa lu ëpp loolu mu ne ko lu mu ne ko amul lu gën lool lool mooy siyaamu afdalu siyaami inda allah siyaamu nabiyillahi daawud alayhi salaam góor gi gën ci yàlla kon li gën foofu la ko yeneen saa salaam yemale. kon boo ko jàlgatee jàll ko yow nekkatoo ci lu gën bal na nga nekk ci loo xam ne dañ dañ koo tere yeneen tibay saa saam ne kooku wóoru waaw kon nag loolu lu am am solo la te tamit leneen lu ñuy tegtaloo ñoom ñii mooy ñett ñiñ la war sànk mbooloo moomu ñëwoon ci kër yeneen tibay saa saam fekkuñ ko fa laaj nan lay jaamoo yàlla ñu wax ko mu mel ni dañoo xeeb lu yonent bay saa saam di wax kenn ki ne dootuma man dootuma la ci guddi damay naafi la keneen ki ne man moom damay woor dootuma dog keneen ki ne man dootuma denc ci soxna yi dara dootuma dikkal soxna yi yoneen saa saam ba mu ñëwee dane kantaa man damay woor di dog di tax di nelaw di di di julli di di nelaw di dikkal soxnay mooy di leen denc di sëy ñoom képp koo xam ne bëggu raxiba dangaa xem ne man sunnati wëlli sama sunna sama tërali nag sama doxalin sama modd bi fa lay sama nii bokkoo ci man muy xadis ba muttafaqun alayhi la waaw léegi ñooy xadis bii mais day wone ne siyaamu dahri képp ku ci nekk di woor euh, at mi yëpp yow da nekk koo xam ne xemmeem nga wëlliif xemmeem nga wëlliif wexemmeem nga leneen jënd ko li nga xamante ne mooy sunnaa yonent bari saa parce que waa ji ne woon damay woor ndax ñett ñi kenn ki dane man damay woor te dootuma dog waaw damay woor kese te bu la nee dootuma dog mooy dootuma pas bu dog jotee du dogu non waxu la lool mooy day woor raatale bisit yeneen sa salaam kooku la ne kooku ku def loolu moom dafa xemmeem leneen lu sama sunna waaw kon nag kooku yaakaar nga ne nekk na ci loo xam ne dañ naan euh, ngëneel mën na faa am wala dañ koo euh, sibbi dañ koo xaraamal voilà loolu dañ koo que quand même xemmeem leneen lu sunna yonent bi saa salaam yonent saa salaam ci boppam loolu di waaye tëkku gu rëy googu kon nag loolu. Euh, euh, euh, lu leer la ñu ne bokk na ci li li ñuy teg taw xadis bii ñu nekk waa jii bi mu ñëwee mujiba bii nee maama bàyyi bàyyi wala bàyyi ci bi mu ñëwee dana yoneen saa salaam waaw yoneen ba taawi fa nii waaw yoneen saa xam ne nga ma yoneen saa salaam ne ko yow yaay kan mu ne ko man maa la dikkaloon at mee weesu mu ne ko mais lan moo tax nga woo nga nga nga nga sewe nii lan moo tax nga jeexi nii te yow da nga nekkoon ko rafetoon na nga xaalam yooyu lu tax nga soppeeku mu naan ko boo ba ma jógee ci yow ba léegi guddi kese laay lekk mu ne ko lu tax nga buggal sa bopp kat li muy def ñu yow bu doon lan la ko yeneen saa salaam lan la yeneen saa salaam tuddee mbugal mooy siyaamul dëhri waaw <laughs> woor weer wi at mi loolu la yeneen saa salaam tudde mbugal sa bopp kon loolu nekk jaamu yàlla loolu du jaamu yàlla kon loolu dafa xaram ndax yeneen saa saa nee na kiy def loolu nekk lu dul mbugal sa bopp te loolu niroo nag la abu israil da nga yoon <laughs> waaw <laughs> waaw même bu dee ne kii lii mu def moom jaamu yàlla la mooy woor jaamu yàlla la abu israil moom am anhu benn saxaaba la boo xam ne abu israil la tuddoon yeneen saa saa dafa koo gis <laughs> mu nekk ci naaj yi quoi solul dàll yeneen saa saa ne mais kii kan la. kii li ñuy def mooy la ñu ne ko kii le hada Abu Israil yonent bi alay saa kii nga gis nii mu taxaw mooy waa ji xamante ne nii moom lañ naan Abu Israil yow yonent bi saa <laughs> waaye nag moom Abu Israil dafa nizar <laughs> nizar na ne lii daal mooy nizaram mooy day taxaw ci naaj wi te du sol dàll waaw du ci naaj yi kese lay nekk sa du sol dàll waaw yonent saa salaam ne ne loolu mooy da koo nizar ne loolu pour jaamu yàlla quoi moom lañ doon wax sànq ne bari waa lañ di nekk jàppe ko tudd jaamu yàlla tuddul ca jaamu yàlla buggal sa bopp kese la tudd <laughs> yonent bi alay saa salaam ne inna allaha an ta'dibi hadha la ghani muruhu falyastadil <laughs> waaw waaw yonent bi alayhi salaam da ne du wax non seulement du euh, euh, day day day euh, abu israil comme waa ji la defoon te mu ngi ci ku mel ni boroom as-sunanul kubra daal dina koy solo al imaam al bayhaqi yu mu ngi ci sunan imaam abu daawuda ibnu maaja ñoom ñëpp daal dinañu koy solo rahmatullah alayhi abu israil imaamul Buxaari indi nañ ko ci saxiixam parce que yeneen saa sam dafa taxawoon di xutba gis benn waay bu taxaw ci jant suufu jant bi quoi <laughs> mu ne mais ki kal la yore kii Abu Israa'il la dafa nisar an yaquuma wala yaqul wala yastadil wala yatakallam fii la woon mooy non seulement Abu Israa'il mu ne ñu ne ko ah kii di Abu Israa'il la nee na dafa nisar këne day taxaw du toog mukk te tamit du nekk ci ker gi te du wax ak kenn day woor te du dog mukk yeneen saa salaam ne murhu falyatakallam wal yastazil wal yaqud wal yutimma sawma waaw waaw <laughs> ne ah, digal leen ko mu wax parce que noppi ne dootuma wax loolu du jaamu yàlla kese noonu noonu kese rek ci ci ci ci dàmbale que ne ci cosaan loolu noppi kese koo wax lu yiw waaw man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran yàlla ak bu mujj ba na wax yiw wala mu noppi wax yiw la njëkke fekk yaa ngi mën a wax yiw boo gën noppi waxoon naa la bul dégg waxu karnasumaan yi nga xam ne dafa siiw gaa yi jàpp ne wax la ju ju kii eh, sii la la parole est xawma Euh, et argent la la le silence est d'or loolu waxu caaxaan la waaw loolu waxu dara waaw bu dee ne wax moom xaalis la noppi moom or la ma ne ban noppi waaye lu ngeen bàyyi lu ngeen wax lu gën moo moo raw jamaa nga lan la moo raw yi <laughs> noppi moom xanaa noppi ci lu bon ak loo xamante ne lu toute façon xam nga. ne du jariñ dara boo waxee day gën a empiré waaw kay mais sinon wax moo gën ci luñ joyal noppi wax lu yiw moo gën noppi mu ne waaye digal leen ko kon na wax tana dem ci ker gi keru ci ker gi tana toog wal yutim ma kanta kooram gi nga xam ne nee na day woor na matal li nga xamante ne mooy kooram waaye matal kooram googu tekkiwul mukk ko ne waa ji mooy euh, euh, mooy na continuer di woor ta du dox mukk parce que yorent bay saa saab lool ci boppam bokk na ci nga xam ne da koo tere ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di ko def da leen koo tere